Mm-hmm. li ñu doon nettali kon tam ci ci kii sëñ bi rek ci ay nettaleem ay waxtaanam <clears throat> yu mu doon wax wala mu seqoon ak ay nit lu muy wax rek <clears throat> mu ne sëriñ bi nee li waral wayuma risaala ni ma waye al axdari yu ak al ajromiya borom boromam moo ma feeñu ne ma tin ma ndax yow loolu laal nit ña daw jëm ca te man benn téere bii rek laa defe ci tuyaaba ju may fekk fii ma nekk mu ne ñi solu woon soldaar fi ci taalibe yi bi ñuy dem dañoo bari lool duñ doon ñëw ci sëriñ bi di ñaanlu ca mujj ca mujj ga mu ne leen dem dem leen ndax ñun duñu doonuñu koo xam ne balaa mën a wattu kenn tiim ko di tifli bañ dellusee mu ne leen li def ci seenug dund seen tono la deeful bindal kenn bàkkaar te ku faatu tàbbi ajana sëriñ tubaa xaadalahu lahu maxtaar lahu nee na sama kafe am naa lool bu ma ko ci defoon yaafar yépp tuub sëriñ bi nee na damaa nekk ci wéetal sama borom ba mel ne kuy jàkkaarloo ak moom nga xam ne damay fàtte yonentu bi sallallahu taala alayhi wa sallam su ko defee suñu borom xamal ma ne am na ko ku war a dox sama digg ak yow te mooy yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam ma daal di wëlbatiku jëm ci di tudd ndami yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam ba mujj yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam danaan xanaa dangaa fàtte ne am nga boroom ma daal di wëlbatikooti ci wéetal yàlla sunu boroom ba mujj ma xam ne lii mbir mooy boole leen ma far sax ci yàlla sunu borom ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xëy na loolu mooy li muy junj fii ne an dallani allahu ala muhammadin wa xaadini muhammadun li samadi sëriñ bi nee na juróom-ñaari at ya ma nekkoon Congo sànq wut dana feeñ ca bis ba ñuy feeñal yu nëbb yi waruma sama borom ca jaamu nga ma ko doon jaamu waaye moom it waruma ca fay gim may fay ak daal ba ma daaloon waaye àdduna du kër fay alaaxira rek mooy kër waxi sëriñ bi ci yiw yu teqalikoo sëriñ bi nee na kuy santaane luñ mënul ab dof la waaye kuy gànt luñ man du as gor am na ku doon nuyoog moom ne ko baa jàmm rek sëriñ bi ne ko luy jàmm mu ne ceele sëriñ bi ne ko jàmm mooy jaamu yàlla barab buñ ko dul defee bu fa jàmm njëkk du fa mujj sëriñ bi nee na bett ngeen ma ma bett leen ngeen bett ma waaye danaa leen bettat daal di ne bi may woote jotuma woon ngeen gaawa a wuy si loolu ngeen ma bette xéewal yi ma leen defe li ma leen defal laa leen bette ñi ngeen ciy doxale nag ngeen ma bettaate ni may defaat nag ci laa leen di bettaat sëriñ bi nee taaliba yi taalibe buy jëfe ndigal ak ñaanam ak ñaanu sëriñam ñooyam mas nañuy jàng xasiid ak midaad yi ba àgg ci falaaxi bi fadlillahi fi lawhihi jara bi xayri miain duna makrin wala xawfi am ku koy yéem sëriñ bi ne ko sama yaay mutakallim jooju ñépp ñi mel ne yow dugg nañ ci biir mas naa woo ay mag ne leen maa leen moom moomuk aji bind du moomuk jënd du moomuk dund bu ma neexoon ngeen jaamu yàlla ba sonn ma tàbbal leen wara bu ma neexoon ngeen mel ne jur gii ba ëllëg ma tàbbal leen ajjana sëriñ Tuuba xaaralahoo laahu maxtaaralahoo nee na jaamu yàlla gu mën a cell sunu borom du fay borom sëriñ bi nee na lépp lu baax ba ñëpp xam ne baax na bu ma ne woon baaxut mu bon lépp lu lu ñëpp xam ne bon na bu ma woon baax na mu baax sëriñ bi nee na ñett ñoo ma xam te duñ ma wax sunu borom mi ma bind ina lu ma dul dog suufus tuuba ak xasayda bi ñoo may wuti ci ràmm ko sëriñ bi nee na tubaab da lay xupp boo nanguwul mu xëpp la sëriñ bi nee na ñetti géej yi nee na ku ci labul pexem tubaab yi jayu kajoor dii nga tug naar bi sëriñ bi nee na kenn deful kenn dara kenn defalul kenn dara lu waaye def boppam la ko def sëriñ bi mas nay waxtaan ba wax lu yéeme am ku ne looloo ko feew sëriñ bi ne ko kenn du ko waxe noonu nañ woo sëriñ Sàmba Kandi ba ñëwee sëriñ bi waxaat lu yéeme mu ne looloo ko looloo ko kawe xel sëriñ bi ne xaakasa noonu lañ koy waxe sëriñ bi bi muy dem gànnaar am na ku jébbalu ci moom ci ñim romboon ba mu ko defee jur ga mu yoroon tàmbalee dee moom it mu wopp am ñu ko wax ne wird wi nga bàyyi di jébbalu rek la mu daal di xàcc nekkaat ca ba jëmmi jamono am ku ñëw ci sëriñ bi gànnaar jóge foofa mu laaj ko ana ko mu ne ko faatu na waaye xàccoon na sëriñ bi ne ko moo xam bu bàyyee itam man duma bàyyi dana ko yóbbu ba dugal ko àjjana am na ci seex yi koo xam ne bam faatoo ab taawam lañ waajal bam jige bam jekk ànd ak taalibe ñëw ci sëriñ bi xëy na ngir mu gën a daaral taalibe yi bàyyam ci moom bañ waxee ba noppi sëriñ bi xool ko lu yàgg ne ko bàyyil sa pom yi te dem jaamu ji yàlla sa boroom taalibe yi mas nañ koo laaj ku bëgg sa kafe nu muy def mu ne boo koy tàngal loo def da ngay wax bisimillahi boo demee ba war a segg nga tari lii tufli ko ca su nga lii tufli ko ca sunguf sa door a segg te mooy alfatihatul kitab ak tàmbali suratul baqara ba ca wa ulaika humul muflihun sëriñ tubaa xaadaluhu lahu maxtaaraluhu nee na tubaab yi buñ gëmoon yàlla ma warlu leen ak fay ndax lu ma am ci yàlla ñoo ma ko may sëriñ bi daana bind balla coro mbàkke daa dina baagi mooy mbër biif laam gi lay duur jiim gi jar raa gi rab baa gi bisaab kaaf gi karute ku leen di boole di naan dana la jëriñ lool ci wérgu yaram am na ñu ne day yéex a màggatloo itam sëriñ bi daana wax ne lay duur boo ko naanee da toog fukki fan ak ñett naanaat ko toogaat fukki fan ak ñett naanaat ko sëriñ bi nee na bàyyi leen ma fasal leen ndax bu ma fasee bu ma feccee wurus lay doon yéen nag bu ngeen fasee bu ngeen feccee xànneer lay doon sëriñ bi daana digal kuy kuy tàngal ataaya lu muy def boole ci bismillahi bismillahi arrahmani irrahim siratillahi alladi lahu ma fi samawati wa ma fi ard ala ila llahi umur buy ñulug ak buy suukar ak buy xel mas nay ataaya laaj naanaa ñu indil ko naa ju wow mu ne duma jëfandikoo naanaa ju màggat wala lu màggat ci diine te mooy julli ci njàpp muñ julli farata mas naa génn ñu koy waaj a lalal basan mu gaaw yegg suuf daa ne jonjoog suuf daa gën a neex mas nay jàpp fekk loxoom new yi waaye teegul muy bomb muy génn dëtt ak deret di wax naan yaa xam nooy def waaye man ab jaam laa buñ digal te danaa def liñ ma digal sëriñ bi nee na lu dul jàll àdduna jëm alaaxira aw ma ci yitte sëriñ bi mas naa woo jàngkat yi di leen bëgg a bernde nee na alquran ne ko tane woo ma ci sama ñoñ mu ne na ma bàyyi ko sëriñ bi soccub ngóot la daa soccoo mas naa bëgg a génn di dajeeg taalibe yi nit ñi bari lool ñépp di raj raji di ko xaar ba mu génnee gis nit ñi ak rafetaayu kër gi mu ne léegi lii lépp doon ay tojit ak mbaar yoo xam ne kenn di ci dëkk mas naa woo ab taalibe mu ne mbàkke sëriñ bi ne ko sam àdduna moo mën a ware ay jamono ci ginnaaw rek nit ñi li leen daa digloo mooy bokk ak buur aw sant yàggul dara loola jeex tàkk ba mel na mas a am mas naa toog ci wetu lal yooyu di ko matt muy raa muy raay lal ba naan ko nooy nga lool waaye lali àjjana ñoo la gën a nooy sëriñ bi daan wax njaboot gi budul ko nag ragal ci yéen nelaw yu bari ak tàmm noppalu ma jox leen lal yi am na ku doon sàkku ci sëriñ bi muy xaw a yeexe tisbaar tuuti mu ne ko damaa bëgg di ko def saa suñ ko diglee sëriñ bi nee na bi muy nekk gone ci saahir dafa dafa xamutoon lu bari ci wàllum mbay ngir néew doole ak ñàkk jaxasug nit ñi waajuram itam xamoon na loolu ba tax daawul nangu muy bay waaye lim daa bindal nit ñi ak lim daa jàngale tax na daana bari lu koy dikkal mu daan ko jox waajuram di ci téye li mënta ñàkk ci moom nee na loolu li waral ma ko doon def dafa xam ne nit mënta ñàkk jariñ ci aw xeetam dara ay waxam ba tey ci lenn ci xasida yi sëriñ bi nii la daa firee làkk rujuu yi maa jumuu yi bi xeyri juu yi wala xataa yi làkk jëm na ci yow rujuu yi sama jëf si maa jumuu yi ànd ak samay gët bi xeyri juu yi ci lu dul ñuy xiif wala xataa yi ndax dama moyul forlu ba sëriñ bi nee na am na xasida yoo xam ne ci jaww ji lañ nekk dara du seen liggéey lu dul ku kuñ fekk nga nekk ca la nga war a nekk ñu teral la jàll kuñ fekk ci safaan ñu toroxal la jàll nga nee li sëriñ bi ak i jagleem ak i njàngaleem sëriñ bi am na taalibe bu masalaaj ne ko xanaa tudd gi ñu may tudd di tudd keneen metti na la de mu ne ko looloo ma dese ci naqari àdduna sëriñ bi ne ko saa su kër yi nekkee genn wax ji di jenn sëriñ bi nee na ku ma defal loo man ma defal la loo mënul ku ma defal loo mënut ma defal la loo jomb sëriñ bi nee na Touba ñaan naa fi yoo xam ne sunu borom may na ma mooy kuñ fi denc du gis xisaab du gis anqaab du gis daal dina xisaab mooy duñ feet say jëf azab mooy duñ la mbugal anqaab mooy doo tàbbi sa bi nee na Touba ñaan naa fa kuñ fa denc ñu atte la ci sama jëmm sa bañ laa atte ci sa jëf sëriñ Tuubaa xaadalahu laahu maxtaaralahu mas naa wax soxna may mënatul kubra ba mu ko yëtee ab kaamilam yéen jigéen ñi alquran daa dis ci yéen waaye xasida yi na ci yéen daa dina ko tarantal ku ko jox koppub dugub noonu la xasida yi demeek alquran lii mooy gàtt lu nettali bi sëriñ bi mas naa toggal boppam laaxub lay dóor suukóor ko woo ay taalibe jox leen ko bañ noppee mën a leen dañ maa xamal ne ku la liggéeyal jariñu ma bëgg a liggéeyal sama bopp sëriñ Serigne Mouhamadul Amine Diop Dagana mas na koo fekk muy naan am njàpp itam mu wax ko lu mel noonu mas naa am soxna su faatu woon ci jamonoy sëriñ bi sëriñ bi bari lool li muy soññ ne koy taxawu bañ noppee mu ne leen malaaka yërmande yi dañoo taxaw ngir bëgg ngeen noppi bañ sabbal ko ajjana ndax daa am doomam ju mokkoon aw bayit ci xasid ak midaad yi wala sax mu ne midaad yi lépp sëriñ bi nee na yéen sama ñooñ ñett yii bu ngeen ci saxee lu ngeen bëgg maa leen ko maa leen koy defal julli jàng alxuraan gàttal ab tànk maam Cheikh Ibra Fall def lu ko dal mu ñëw ci sëriñ bi ñaanlu am bis mu ne ko wér wér ni ab dërëm nag daa jafe wàccaayu sëriñ bi ak jëfinam sëriñ bi dalli karabat la daa sol nawet di sol nepp noor daana sol xaftaan yu weex am na ñu ne daana sol dara am na ñu ne daana sol lu dul lu weex daawul geesu daawul toog jublu fu dul xibla daawul wax tubaab ci dara daawul laal dara te waxul bismillah daana toog tooginu càpp bu dee bind ak bu ak bu bindul nee ñu guddi la ëpp lu mu daan bind daana wax xaakasa lu bari bu gisee lu ko neex wala mu dégg ko daana jëfandikoo xaal ak kafe ak ataaya ak laax ak baraay bu daaree day muuñ daana wax ndaxam lu bari ak di laaj ba noppi door a wax waxi sëriñ bi ci addiya ba tey sëriñ bi sëriñ Modou Dem mas naa wax sëriñ bi jox naa la sama jaamu yàlla yépp addiya sëriñ bi ne ko yaa ngi mel ni ku yor koppum ndox ñëw ci bërëm géej booleeg moom sëriñ Collu Cissé mas naa jox sëriñ bi ab dërëm maam Cheikh Ibra jox ko ab junni sëriñ bi wax ne borom junni bi ak borom dërëm bi ñoo yam tuyaaba ngir yéenee borom dërëm bi mas naa am ku jox sëriñ bi ay saatu addiya mu ne ko loo ci jublu mu ne ko dama ko gis mu rafet rek ma jënd ko indil la sëriñ bi ubbi ko jaare la ko ci kanamam goog googu ne ko kon ma dox sa digganteeg seytaane mas naa am soxna su ko jox ak kopp addiye sëriñ bi ne ko loo ci jublu mu ne ko dama koo romb mu rafet rek ma jëndil la ko sëriñ bi ne ko am nga ci kopp bi loo xam ne lu dul kopp bi mënu la koo may man itam sama téere bi donte sellut itam yàlla na ma ci sëriñ Tuubaa defal lu kawe njort ci àdduna ak alaxira allahuma salli wa sallim wa barik ala sayidina wa maulana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam li ñu doon nettali kon tam ci ci kii sëñ bi rek ci ay nettaleem ay waxtaanam yu mu doon wax